أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن الشرف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 kon walillahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat ba léegi ci kitaabul umuur al manhiyyi anha ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ chapitre trois cent quarante-sept baabu tahriimil juluusi ala qabr hadis bi mu ci indi woon mu doon benn mu doon hadis mille sept cent soixante-six mu doon an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam la an yajlisa ahadukum ala jamra fa tuhriqa thiyaabahu fa takhlusa ila jildihi khayrun lahu min an yajlisu ala qabr walillahi alhamdu wal minna mu beneen xadis boo xam ne moo xadis bii ñu génn imaam muslim ñoom la tegale bii d'ailleurs ñuy gis duggawuñ ci xadis bi <laughs> buntu bi d'abord chapitre bi <laughs> chapitre trois cent quarante-huit mu ne baabu buntu annahi aaya an tajsiisil qabri nooy di plâtre ab xabru waaw di ko enduire ah waaw tajsis da ak tajsis mooy loo xam dañ ko plâtre comme ñuy tabax ñuy def plâtre tabax al qabri qabru wal bina alayhi ak di tax ak di tabax ci kaw xabru bi tere goo xam ne sharia da koo tere ci suñ jotaay bi ñu génn gis nga liñ gisoon da doon yeneen saasam da doon xaraamal ku toog ci ab xabru waaye boo ñëwee tabax ci kawam tamit mooy même kii bi mooy xew mooy da koy diisal am na woon bul lor sa mbokk bi waaw kon mooy dangay ngay diisal boroom xabru bi yow ki ci toog da koy diisal léegi yow boo ñëwee tabax ci kaw nag mooy loolu c'est c'est jusqu'à tabax bi di yàqu te tabax boobu kañ lay yàqu mooy ñëw tabax ci kawam nii waxuñu loo xam ne ab mur bu buñ def mu wër ko voilà parce que yonent bi sallallahu alayhi fi ñu ko denc ab mur la diirub néeg la woon ah. non lii wal wal binaa alayhi mooy tabax ci kawam fekk xabru bi nii nga tabax ci kawam ba pare plâtre ko nag waaw mel ni kuy dër ab mbir ah ab peron di koy def noonu non léegi imaam mu indi fi benn xadiis buntu bii lañ la doon wax naan la bon euh, amaa duñ ci yàgg noonu ah insha allah te siira bi taxoon nañ boobu nag c'était sur julli ak tabax. jàkka foo xam daam xabru wala vice versa bi ab xabru ci biir jàkka wala yu mel noonu ak li ci amoon ak wax yi ci amoon foo demee foofu te dangoon nañ ko sax def defoon ko mosquée et tombeau naa lañ ko tudde woon ci archive bi voilà ci siira bi nag la génne woon jàngat yi amoon ci ghazwatu ghazwatu Tabuk wala Xaybar ghazwatu Tabuk wala Xaybar waaw benn ci ñaar yooyu la Euh, njàngat yi nga xam ne moom lañ ci woon foofu lañ génne foofu lañ ko dagge woon <coughs> muy loo xamante ne euh, kaana fii solo walla nekkoon na ca li nga xam ne moo doon li ñu naan solo waaw mosquée voilà léegi ma wax la mosquée Tombeau voilà mosquée Tombeau la tuddoon waaw euh, enseignement de la guerre de Tabouk voilà ci foofu noonu boo fa delloo côté boobu foofu ca enseignement ya wala rek nga def mosquée tombo ci archive foofule ca année deux mille dix neuf chan ca ah, deux mille dix neuf <laughs> boobu yële allah côté boobu la woon léegi walillahi alhamdu wal minna tey nag kon al imam mu indi fii benn indi fi ay benn xadiis comme buntu yi ñu génn fan yi insha allah muy hadith 1767 mu ne an Jaabir ibn an Jaabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yujassasa al-qabr wa an yuq'ada alayhi wa an yubna alayhi rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu ne an Jaabirin rahimatullahi ala al imaam mu ne an Jaabirin mu ngi jële ci sayyidina wa mawlaana Jaabir ibn Abdillah Jaabir kese la wax radiyallahu anhu annahu qaala nee na xaa mu ne annahu qaala mu ne naha aayana naha tere na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an al qabru mooy ñuy plâtrer ab tomb ko di ko tabax plâtrer ko wa an yuqada alayhi waaye leneen lum tere mooy ñu ciy toog wa an yubna alayhi walla ñu koy tabax ñu ciy tabax waaw bii moom daa boole yi nga xam ne rombon na ci jataay bi bii ñu génn te boo boolee xadiis Seydina Kannaaz ibnul Husayn saway mooy kan <laughs> Abu Markat saway danga koo fàtte <laughs> ah, ah la wala quwwa non ñoom c'est que rien que rien que nañ leen dégg rek xam ne ñii ñu mag lañ ko waaw <laughs> chapitre deux trois cent quarante-deux baabu nahyi an as-salaat ila al-qubur waaw bi mu doon naan abi martadin kannaz ibn al-husayn radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tasullu la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alayha boo ko booleeg hadis bi ñu génn bi weesu que ne ku toog chapitre boobu waaw xaraam gol bu ñu xaraamal ngay toog ca xabru waaw kon yonent bi saa saa bu kannaz bi taboo sayyidina kannaz radiyallahu anhu abu martad dane dégg na yonent bi alayhi salaatu salaam naan laa tusallu bu leen julli bu leen julli ilal qubur féete ci xabru yi wala tajlisu alayha ta bu leen ci toog gis nga tombo mosquée tombo boobu ginoon nañu sax yaatal xadiis bii nii voilà mooy bu Seydina Abu Marsan bi radiyallahu anhu waaye rajaahu insha boo ko booleeg bii le bi xadis bi ñu gisoon bii wees suy na Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mu nee neen saa sallam nee na nit toog que nit kenn ci yéen toog ci aw xal ab braise mu daal di koy lakk mu lakk yére bi mu sol ba yàlla ba lakk suuxam wi yaram bi moo gën ci moom moo gën a sedd ci moom muy toog ci ab xabu buy wane gravité bi léegi fii nag daa am leneen loo tax imaam tudde baabu nahyi an tajsiis yi mooy xadiis naa Jaabir bi dafa boole ñaari bon pas julli jëm indiwul loolu mais li mu indi mooy euh, plâtre tabax ci ab ab tombeau parce que plâtre yemoo rek ci tabax kese da ngaa ñëw jilaat yoo xam ne ngir gin koo rafetal gin koo naayisal marbre ko plâtre ko voilà mu mel ni yëfi zu zaxrafa yooyu nga ne vraiment première dëkkuwaayu nit ki ci alaaxira soxlawul loolu quoi soxlawul di di di di taaral yoo yoo ko def yoo yoo xamante ni non seulement moom da ciy loro voilà kon naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yujassasa mooy tajsis al qabr waaye ñu ciy took mooy comme bii ñu génn wa an yubna alayhi ak ci tabax waaw mu ne rawaahu muslim alimaam abul xuseyni rahimahullah moo ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo ka solo ñu ne la déedéet sëriñ am alimaamu ahmad ak abu daawuda ak alimaam abu isa at-tirmidhi ak an-nasaa'i ak ibnu maaja mooy lii bu ko imaamul buxaari solo woon mu nekk rawaahul jamaa imaamul buxaari kese moo ci génn. Euh, sinon hadis la bu siiw zey kon al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj mu ngi ko indi ci ki nga xam ne mooy kitaabul janaa'iz baabu al qabri wal binaa'i alayhi lool nag surah yi imaamu Nawawi moo def loolee Allah al imaamu Muslim moo da indi buntu boobu <coughs> nag ñaar yi la fi indi sauf que taj taj siis da ko indi ci beneen kàddu dinañ gis ñaar yi insha allahu tabaraka wa taala mu njëkk mu ne hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nett na suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba li Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti rahimahullah wasiti al asl gane àddina 159 génn àddina 235 rahimahullahu ta'ala qala hadathana Hafs ibn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 rahimahullahu taala ñenn ñi ne la génn àddina mais mel na ni quatre-vingt bi li gën a dëgër génn àddina cent cinquante waaye am na wute rahmatullah alayhi abi Zubayri moo ko jëlee ci Abu Zubayr de Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawla Abu Zubayr al-Makki rahimahullahu taala rahmatan wasi'a ñu ne mawla Hakim ibn Hizam la woon nekkoon àndandoo Sayyidina Hakim ibn Hizam al-Hizam Hakim ibn Hizam doomam yi lañ daan al-Hizami <laughs> Hakim Hakim Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid kii yaay Khadija radiyallahu anha bàjjanam la woon am nañu ne moom mi Hakim Zayd ibn Haritha Hakim moo ko mayoon yaay Khadija waaw <laughs> euh, moo ko mayoon léegi Sayyidatu Khadija daal di koy may yoneen waaw ah, Hakim mi eh, bokkoon ci kilifaay Makka yi eh, <laughs> mais mujj na tuub <laughs> ba bëgguñoon diine ji waaye après mujj na tuub <laughs> Hakim ah, moom la yeneen saa saam doon wax naan ko laa tamit maa lay saa dak naan ko bu bul jaay lu newul fi yow mooy toog rek walla ah, di jaay loo xam ne yow waa ji mënoo ko livrer newul fi yow ngay jaay loo xamante ne non moom Hakim. kii Mawla Hakim ibn Hizam la woon di saxaaba bu mag boobee nekkoon moom Abu Zubayr euh, euh, àndandoo euh, Seydina Jaabir bu siiw Serigne ñoom imaamu Maalik ak ñoom lay sax ñoom ñii ñëpp seen Serigne la woon ak ibnu Jurayj voilà ak al imaam ibnu ibnu Jurayj rahimahullahu taala kon mu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah, kon mu ne an abi zubayr an jabir mu jële ci jabir di jabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn sa'laba ibn ka'b ibn ghanm ibn ka'b ibn salima al ansari al khazraji salamiyu abu abdirahman ñi ne mu ko abu abdillah ñi ne abu muhammad kañ la gane àddina yàgg nañ la ko wax wuute yu bari 68 72 73 77 78 79 nga xamante ne mooy 80 ak li nga xamante ne mooy 90 lii lépp ay wax la mecc la seydina wa mawlana jaabir daal di génn àddina radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu hmm, di doomu saxaaba abdallah ibn amr ibn Haram shahidu Uhud radiyallahu anil jami' annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alayhi wa an yubnaa alayhi léegi après mu daal bii la imaam An-Nawawi indi après buñ ci teg wa haddathanaa Yahya ibn Yahya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 ibn Miqsam al-Asadi euh, rahimahullah euh, Abu Bishr euh, nga xam ne moom nag bon <laughs> Basri Kufi asl la waaye bëgguloon ñu naan ko Ibn waaye loolu lay doon siiwee gane àddina li nga xam ne mooy cent quatre-vingt-treize rahmatullahi moo ko jëlee ci Ayyub da Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as Sakhtiyani Abu Bakr basari gane àddina 68 génn àddina 131 ca pest ba rahimahullahu taala nabi zubayri dinañ ko sangan jabir radiyallahu anil jami' annahu qaal nuhiya an taqsiisil qubuur taqsiisil qubuur mu ne nuhiya waaw loolu nag waxoon nañ la mu ne teres nees an taqsiisil qubuur imaam an-Nawawi mu ne wa fi riwaayatil uxraa nuhiya an taqsiisil qubuur mu ne taqsiis bil qaaf was-saadayni muhmalatayn huwa tajsiis waaw wal qassa bi tashdid as-saad bi fath al-qaaf wa tashdid as-saad hiya al-jiss ah dañoo jass di wax jiss loolu mooy li gën a dëgër <coughs> kon loolu la mu ne at-taqsiis bi ñu wax fii nag mooy at-tajsiis benn la mooy synonyme la waaw mooy le fait ngay enduire di plâtrer ab mbir voilà. kon loolu la kon hadis bi nii ñaari façon yi la ko al imaamu al imaamu muslim ibnul hajjaaj al qushayri an-nisaabuuri rahmatullah alayhima daal di alayhi daal di solo léegi hadis eh, bi ak suñu lëkkaaleem suñu lëkkaaleeg suñu bunt bi di wax tere buñ tere tajsiisul qabri wal binaa alayhi leer na yonent saa soxam yoo dafa leen dane dafa tere waaw naha rasulullah yonent bi saa saam de tere na waaw an yu jox sosal qabru ñuy plâtre ab qabru wa an yuqada alayhi ñu ci toog waaye beneen wa an yubna alayhi waaye ñu ci tabax kon wal bina alayhi lii leer na léegi nag tere bi <coughs> gisoo bi ñu génn. fi ñu génn sa mooy euh, ci suñu suñu bi ñu génn ci jotaay bi ñu génn waaw lan la woon baabu tahrimil julus ndax xadiis dafa leer te tamit mooy xaraam bu nga xam ne moom bala toog ci loolu daal di léegi nag al imaamu Nawawi léegi lii ban façon xaraam la mu ne <coughs> moom ci al minhaj dane wa fi hada al xadiis nekk na ci xadis bi al karahatu tajsis al qabri wal binaa'i alayhi wa tahrim al qu'ud bu dee tajsis bi enduire bi ak loolu plâtre boobu dane karahati sit al qabri wal binaa'i alayhi ak bi ci tabax wa tahrimi kantaan euh, euh, ak toog ci nag boobu mu ne moom xaram boo gisee day mel ni kon imaamu Nawawi parce que te loolu ci Riyaad bi noonu la doxale mooy côté toog bi boobu daa leeral comme niñ ko fàttalee léegi chapitre bi ñu génn ne loolu daa xaram quant à enduire plâtre ak li nga xam ne mooy di ci tabax boobu mu ne karaha mu ne karaha waaw mu ne karaha sauf que loolu loolu ban karaha la ana genn rek karaha est-ce que Hmm? wala karahatu tahrim waaw ah. ah. waaw al imam al qurtubi rahimahullah hmm? mu ne binaaw bi mu ne at tajsis wa taqsir huwa al bina'u bil jism wa huwa al qass wal qassa wal jassas wal qassas wahid bi nga waxee comme li ñu wax sànq tajsiis ak taqsiif benn la ak yooyu wax la ki koy def it jassaas qassaas benn lañ ah mooy enduire plâtre <coughs> mu ne euh, bu dee dañoo jaxase li ñuy enduire benn produit la boo xam ne xam nañ ko ñuy ñuy tabax léeg-léeg nga am fu bënn nga jël enduire yu mel noonu def ci ah, boo ko jaxasee ak li nga xam ne bi ramaadi ak duum fa huwal jabba jayya ja mu ne loolu euh, al imaam al qurtubi mu ne bu dee loolu moom lañuy ñuy woowe al jayyaar waaw mu ne bu dee loolu jayyaar lañ koy woowe waaw bu dee loolu lañu ka lañu ka woowe léegi nag euh, ginnaaw lii mu mu daal di ñuy tontu li ñu doon wax sànk waaw léegi tere bii nii mu kër euh, euh, Seydina Jaabir na yoneen saa salaam benn haa waaw waa tere bi moom lan la mu ne qaala wa bi zaahiri haaza al hadiis qaala Maalik fa karaha fa euh, kariha al binaa wal jassu ala al qubuur wa qad ajaazahu ghayruhu wa haaza al hadiis hujjatun alayhi mu ne li feeñ ci hadiis bi feeñu li feeñ ci hadith moom la suñu sëriñ bi imaam Maalik wax mu bañ ñuy tabax ak tamit di enduire bi plâtre ci kaw xabru mu ne am nag ci ku dul moom ci boroom xam-xam yi boo xam ne nee na lool ku ko permettre mu ne waaye hadith bii lay la ci kaw kookee mu ne nag wa wajhu nahyi ala al-binaa'i wa at-tajsiis fi al-qubuur anna dhaalika mubaahaatun wa isti'maalu ziinati ad-dunyaa fi awwali manaazil al-aaxira wa tashabbuhun bi man kaana yu'azzimu al-qubuur wa yu'iiduhaa wa bi'tibaari haadhihi al-ma'aanii wa bi zaahiri haadha an-naghyi yanbaghii an yuqaala haadha haram kamaa qaala bihi ba'du ahli al-'ilm waaw mu ne nag wàllu yi nga xam ne ci lañ terewe lii ci tabax gi ak tamit di ko plâtré bàmmeel yi loolu affaire puukarewu la ak tamit di utiliser loo xam ne taaru taaru àddina la. waaw xam nga yooyu kër tabax sa kër plâtre ko def ko dafa rafet ak yu mel noonu waaye ñëw cib xabru di def yooyu loolu affaire pou kër wala gën niru ak niru niru la mbiru àddina ci premier liñ doon wax fi ñuy tàmbale ci premier wàccuwaayu nit ki di alaaxira muy bàmmeel nga nekk fi di def yooyu ko mu ne tamit am na beneen mbir boo xam ne mooy niru niru la ci ñi nga xamante ne nii ñoo doon màggal bàmmeel yi xeet yi fi jaaroon waaw di ko dem di siyaare ji di dem pa pa def ko iid loola yoneen saa sam ne woon ne la tattaxidu qabri iida waaw bu leen jàppe sama xabru ab feet gisoon nañ ko fii ci Riyad bi boobu moom mooy ba ñuy dóor ak <laughs> lañ ko gisoon ci mois ju euh, juillet bi <laughs> ma sha Allah <laughs> al baldatal mu al munawwara wala saakini afdalu salaati wasalaam mooy doon dama bu leen jàpp sama xabru bi euh, ab ayib loo xam ne xew ba xew ngeen fii ñëw waaw walilah alhamdu wal minna julli ñi ñoom ñu nga fa saasu ne waaw kon mu ne loolu kon loolu la gaay comme ñu mel noonu maanaa boobu wa bi'tibari ak boo bàyyee xel hadil maani maanaa yi yëpp lii feeñ nag kon ci tere bi mooy ñu ne lii moom tere bu xaraam xaraam la kon mooy du rek loo xam ne Eh, voilà mooy sip nañ ko noonu mooy lu xaram waaw waaw mooy dafa nekk loo xamante ne lii moom ak xaram lay a nekk moom que leneen moom waaw waaw lii moom ñu ne xa dafa xaram loolu la gën a jege que li nga xamante ne mooy ñu naan dañ koo sit kese yàlla tere nag ah Euh, ñi nga xam ne ñoo ñëw naan loolu mën naa nekk noonu alors que euh, tereb yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxam bii daal di nekk loo xamante ne ni <coughs> dafa dafa euh, dafa dafa dafa leer quoi lii nag lii lii nag dafa am benn affaire boo xam ne moom la hadis bi indi waaw man léegi xabru buñ ci tabaxu dañ koy tere di ko plâtre yooyu dañ koy tere waaye léegi xabru nuñ koy def mooy dañuy def liñ naan tasfiix wala tas tasfiix euh, parce que avant euh, euh, boo gisee laaj bi boo gisee laaj bi parce que euh, mooy Seydina Fadaalatu ibn Ubayd gis nañ fi ay xadiisam radiyallahu anhu saxaaba la Abu Muhammad euh, bokkoon ci li nga xamante ne mooy waa euh, Aws dëkkoon Dimashq dafa solo benn xadiis nga xam ne Uhud la njëkk a fekke ndeysaan ma sha Allah gane génn àddina vers les années cinquante trois am na nag ñu ne cinquante neuf ne soixante sept imaamu muslim rahimahullah rahmatan wasi'a moom al Abu Dawud ak an-Nasa'i rahmatullah alayhi ñoo solo hadis boobee. ci kitaabul janaa'iz buntu bi yenn suraax yi def baabul bi taswiyatil qabr hadis bu ñëw bu fabaala boobu leen ak bu Ali bi ñu fi gisoon bu bi muy doon wax Abul Hayyaaj asadi waaw. rahimahullah moom Seydina Ali radiyallahu anhu doon ko ala ab'asuka waaw ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an la tada'a illa tamastahu wa la Ali ne ko woon ndax du ma la yónnee radiyallahu anhu ci li nga xam ne yabal la ci li nga xam ne ci kaw li nga xam ne moom la ma yeneen saa saam yabaloon mooy buy bàyyi benn ab ab ab ab wala ab statue wala ab image yi ñi ko tokkew noonu illaa famasta lu dul nga far ko wala xabran gisoon nañu xadiis boobu da du càggante ne benn xabru mushrifan te fii lañ la waxoon ne fii nii la ñuy gën a taxawee ci côté bi benn xabru boo xamante ni boo xam ne bu ñu yëkkati la illaa saway tax lu dul nga maasale ko ab xaba xadiis boobu avant boobu dafa indi xadiis naa Fadala ibnu Ubay ibnu Ubayd nga xam ne euh, Sumaama ibnu Shufay al-Hamadaniyu rahmatullahi alayhi euh, nga xam ne siqa moom moo ne euh, kunna dañoo nekkoon ma Fadala ibn Ubayd bi ardi Ruum akbar Rhodes mais la nga daan lan Rhodes fii ci Méditerranée ci kii mer Méditerranée Chypre foofu Rhodes xam ngeen Rhodes nee na foofu lañ newoon doon ngar lan jihaad allahu akbar fii ardi Rum saxaaba yi fu ne lañ ne non radiyallahu anhum te lii mooy yeneen saa salaam génne àddina ak ñoom lii lii xew xool al ximmatu rek islam di yóbbu bon boo ko bawee di ngay wàcce wal iyaazu billah mu ne dañoo nekkoon ak Seydina Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu ci suufu waa romain yi foofu lañ newoon di jihaad fa tuwuffiya saahibun lana am suñu benn waay boo xam ne dafa génn àddina fa amara Fadaalatu ibn Ubayd bi qabrihi fa suuwi biñ ko suulee Seydina Fadaala ne radiyallahu anhu digle ne bàmmeelam nañu ko maasale waaw après mu ne sami'tu rasuulallah mu ne sami'tu dégg naa man Fadaala Allah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama hmm, ya'muru bi taswiyatiha digle ne mooy nañu maasale bàmmeel yi waaw mooy nga def ko mu tolloog suuf si loolu mooy taswiya waaw te loolu mooy bàmmeel bi du jóg du am comme niñ koy yëkkatee def ci ay jal suuf tuuti nga xam ne ko gis xam ne bàmmeel la xam nga lii moom ci biti ñoom lay hadis bi loolu lay kii parce que dafa taswiya boobu mooy lu ñuy maasaleeg suuf sa nga xam ne foofu fañ ko suul na suuf sa mel léegi nag fii <laughs> fi la wax ji nekk nag moom bi wax joo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim masala parce que fadaala gis nañ lii dana yonent bi alayhi salaatu de moo doon digle bi taswiyati haaj mi maasale bàmmeel te Seydina Ali ibn Abi Taalib hadith radiyallahu anhu bi imaam Muslim teg dana dana Seydina ki nga xam ne mooy Abul Hayyaaji te doo bàyyi wala ta wala qabran mushrifan illa sawayta doo fekk benn bàmmeel bu ñu yëkkati lu dul nga daal di koy maasale loolu nag dafa indi nag masala ci biir boroom xam-xam yi mooy jàppal lii yi ñaari xadiis yi li ñuy wane kon xabru dañ koo war a maasale al imaamul buxaari rahimahullah kitaabul janaa'iz baabu maa jaa'a fii qabri nabii sallallahu alayhi wa sallam wa abii bakrin wa umara radiyallahu anhumaa mu ne haddasanaa Muhammad ibn Muqaatil mooy al-Marwazi sinon ar-Raazi ne woon na ma jóge ci kaw asamaan daal di ne mbelli ci suuf moo ma gënal may jële ci moom. <laughs> malgré juge la woon ku kii la woon waaye côté hadis dafay da'ifoon moom ar-Razi muy Muhammad ibn Muqatil ar-Razi mais kii abul euh, euh, kii mooy Abul Hasan al-Marwazi al-Baghdadi al-Makki rahimahullah génnaat ne 226. mu ne qaala axbarana Abdullah mu jëlee ci Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali Abu Abdirrahman al al-Marwazi al-Khurasani génnaat na 118 génnaat na 181 mu ne qaala axbaranaa Abu Bakr ibn Ayyaash mu jëlee Abu Bakr ibn Ayyaash ibn Saalim al-Asadi al-Kaahili rahimahullah gane àddina quatre-vingt-quatorze génn àddina vers les cent vers cent quatre-vingt-treize am na ñu wax ba cent quatre-vingt-quatorze mu ne woon centenaire mu ne am Sufyaan man Sufyaan at-Tammaar jëlee ci benn taabi'i bu ñu naan Sufyaan at-Tammaar di Sufyaan ibn Diinaar at-Tammaar al-Ahmar al-Asfari Abu Sa'iid al-Kuufi rahimahullahu ta'aala rahmatan wasi'a ah moom Sufyaan mii nag euh, moom euh, euh, jamonoy kii la juddu Seydina Muawiya radiyallahu anhu moo tax moom comme ñoom imaam Ibnu Jurayj yooyu la mais moom moo magoon Ibnu Jurayj parce que Ibnu ji la quatre-vingts am nañu ne la soixante-quatorze comme niñ ko gisoon mais moo leen magoon moo tax moom taabi'i la sauf que ñoo bokk classe quoi wala boobu wala gisut saxaaba en tout mu ngi doon dund jamonoy Muawiya mooy xaj saxaaba yi desoon bari na même bu dee bon relativement te moom léegi moom Sufyaan moo ne annahu na annahu ra'a qabra an-nabi mu ne moom gis na qabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam musannama mooy ñu yëkkati ko comme ni comme xabru yi boo gisee fu ñu suul nii comme boo demee Baqiya ah wala nga taal sa sa téléphone nga def Baqiya les cimetières de Baqiya Euh, al-Gharqad radiyallahu an euh, anhum foofu nga gis nii ñu mooy dañuy def suuf si yëgati ak xabru boo dem yu bari ah voilà mais foofu daa gën a leer ndax foofu loolu kese fa am amul tabax yeneen ndax bu dee misaal bi ma naan boo demee cimetière almeeru yi wala almeeru feneen ak feneen foofu di nga gis ñu tabax fa fii bax yi boo xoolee bax yi boo gën a leer ndax foofu yëpp loolu lañ ko def.